ash-Shafi'i an-Nawawi rahimahullahu ta'ala Yahya ibn Sharaf fi kitaabihi Riyadu s-Salihin min kalaami sayyidil mursalin wa fil baabi thaani wa thalaathina ba'da al-mi'a wa 'an al-Miqdaad radiyallahu ta'ala anhu fi hadiithihi at-tawiil annahu qaala kunna narfa'u linnabiyyi sallallahu alayhi wa sallam nasibahu minal laban fayaji'u minal layli fayusallimu tasliman la yuqidu naa'iman la yuqidu naa'iman wa yusmi'u liyaqadan wa yusmi'u liyaqadan فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم رواه مسلم رحمه الله تعالى kon al-imaam al-haafiz an-Nawawi di ñëw ak ñun ba léegi ci buntu bii nga xam ne moom la ñu nekk ci toolu nit ñu sell ñi wala garab gi wala chapitre bi radiyallahu anhum وعنا بهم وجعل الجنان العلى مسكنهم ومأواهم ci kitaabu salaam dina woon ci chapitre 132 baabu kayfiyati salaam ana naka la ñuy nuyu <coughs> ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna xadis bi ñu mujj woon a gis moo doon xadis 853 mu ne woon wa an Anas radiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kaana idhaa takallama bi kalimatin a'aadahaa thalaasan hattaa tufhama 'alayhi mooy xadis boo xam ne jiitu woon ñu gis ko xadis ba ginoon a yaatu bi gisoon moo 852 bi xadis sayyidatu Aisha boobu nga xam ne dana sayyidina Jibril yonent may saa saa dana ko hada Jibrilu yaqra'u alayki salaam loolu am na leneen luñ ci fàtte woon mooy di wane ngëneelu sayyidatu Xadiija fa kii Aisha radiyallahu anha ba borom bi daal di ko ba sayyidina Jibril daal di koy nuyu voilà voilà léegi bon am na masala foofu boo xam ne borom xam xi xam yi dañ ko doon wax dama gisoon ne jaru ko woon euh, mooy xam nga daale woon nañ eh, hadis sayna naa Hurayra bi doon wax sayyidat sayyidatu Khadija radiyallahu anha di ko yonent mi alayhi salaatu salaam ne euh, sayna Jibril ne yonent salaatu salaam hadihi hadi Khadija Khadija ngee di ñëw de <coughs> bu ñëwee na nga ko jottalil nuyoo ci boroomam ak man waaw ba nga xamal ko ne ko voilà yooyu kër goo xam ne bëggal ko ci kër goo xam ne ci àjjana yooyu loolu am waroon xam-xam yi naan loolu lay wane ne sayyidatu Xadiija moo gën parce que borom bee ko nuyu Seydina Jibril nuyu ko alors que sayyidatu Aïsa euh, kii kese moo ko nuyu mooy euh, Seydina mooy Seydina Jibril kese moo am na riwaaya bu naan bu naan borom bi mais doo wérul comme daal Imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax li wér mooy Seydina Jibril la mais en tout cas euh, sayyidatu Xadiija radiyallahu anha soxnaa Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ci gën alal itlaq loolu mooy li gën a dëgër même bu dee ne am na wute ci boroom xam-xam yi waaye lool mooy li gën a mooy ki ci gën waaw ginnaaw gi nag sayyidatu Aishatu bint Siddiq radiyallahu anil jami' waaye hadis bi ñu génnoon booba day wane ngëneel bu màgg gi nga xam ne moom la sayyidatu Aisha radiyallahu anha kon al imam al hafiz an-Nawawi <coughs> rahimahullahu ta'ala hadis numéro mu ne wa anil Miqdadi mu ngi jële ci xadis bi ci saxaaba boo xam ne ba léegi moom mu ngi tudd al-Miqdaad ñu li la xadis ci bunt bi tay mu jëlew beneen saxaaba mooy al-Miqdaad anhu yal na borom bi gërëm ko fii xadisi tawil ci xadisam bu gudd bi ndax xadis bi lii imaam di wax da tënk riwaaya bil maana leen bi tënk ko waaye fii noo xadis bi gën na gudd lii mu ne xaala wax na foofee kunna narfa'u lin nabi sallallahu alayhi minal laban lii nii al-Miqdaad da ko wax lii du maanaa waaye mooy ni mu ko tënke quoi te dinañ ko gis mu ne nekkoon nañ ñoo xam dañ doon indi yonent bi alayhi salaam ñun saxaaba yi nasiibahu ñan lay wax yan saxaaba loolu dinañ ko gis ci xadiis bi mu naan ak xadiisu tawil bi fi ko imaam Muslim indi intégralement insha allah mooy wàllam paaram minal labani ci soow fa yaji bu ko defee moom mu dikk minal li mooy day dem daal di ñëw guddi gi nag yonent saa sam tegal nañ ko wàllam ci soow mi fa yusallimu tasliman la yuqizu na'iman bu ñëwee di nuyoo nag bu ñëwee du ne ah gars yi xam naa guddi na ko quoi jarul ma leen di nuyu mais comme que am nañu nelawul am nañuy nelaw yonent yonent way sa saam day nuyoo nuyoo boo xam ne la yuqizu du yee na'iman kenn amul kenn kuy nelaw nuyoom tax nga yeewu jëkkër gi tëb ndax parce que yonent saa saam nuyoo déedéet wala wa yusmi'ul yaqzan waaye ñi nga xam ne nelawul moom dina ko dégg waaye kiy nelaw du ci dégg allahu akbar di du dóomu kayfiyatu salaam nu ñuy nuyoowe mooy xaalu boo ñëwee xam nga bii passé woon nañu yow étranger bi boo ñëwee ci mooy loo euh, côté boobu euh, taxawuñ ci mooy nuyu jigéen ah booy jottali nuyoo voilà jottali nuyoo ak loolu que ne booy jottali nuyoo boo nee waa ji ki de mu ngi lay nuyu loolu doy na waaye loolu teewul waa ji da koy da koy fay léegi est-ce day fayaale waa ji ko day nuyuwaale waa ji ko jottali waaye fayaale ko loolu waxoon nañ la xilaaf boobu léegi nag euh, euh, fii muy indil nag mooy kayfiyatu salaam te xaal boo xam nan la ñuy nuyoo xaal boo xam ne daa man fi ma ñëw daa fekk ñoo xam ne ñiw ñu nelaw mais ñii nelawuñ est léegi dañ naan bon comme que ñiw a ngi nelaw yow kon dañ lay teggil nuyoo bi parce que non bu fi nuyoo parce que tu vas déranger les autres parce que tu vas les réveiller alors que nelaw dafa am solo ci doomu adama voilà kon il faut pas ngay nuyoo est-ce que loolu la ñuy wax <laughs> hadis bii di régler lool kayfiyatu salam bu ma ñëwee ci xaalu ñoo xamante ne ñii ngi nelaw ñii di ñii yee nelawuñ mooy damay nuyoo lan comme ñii yonent may saa saa nuyoo mooy fa yusallimu mu nuyoo tasliman nuyoo boo xam ne laa yuqidu na'iman kii nelaw du ci yeewu nuyoo boobu du yeekuy nelaw wa yusma waaye dina dégg al yaqzaan ki nga xam ne nelawul waaw dina ko dégg ba man a fay fa jaa nee na benn bés benn guddi yonent ma saa saam dikk fekk defal nañ ko soowam fa sallama mu daal di nuyu kamaa kaana yu ma comme li nga xam ne noonu la ko doon defee de dindiwu ci dara mu nuyoowaat waaw ndax nit ñi léegi moom mu dégg ko moo tax moom mu ne moom mu koy nettali sinon bu doon day nelaw ndax en fait à ñett lañu woon <laughs> al yeneen ñaari mu ne xadis bi rawaahu solo na ko muslimu al imaamu abul xusayni muslimu ibnul xajjaaj xuddatul islaam ah kon loolu lu ama am solo la léegi laaj bu njëkk bi kon mooy est-ce que al imaam muslim kese ko solo ñu ne déedéet sëriñam di al imaamu ahmad jiitu woon na ko ci waaye noonu taalibeem di al imaam at-tirmidi rahmatullah yi daal dina koy solo. abwaabul isti'zaan wal aadaab an rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam baabu kayfa salaam indi na ko foofu kanta imaam Ahmad ci musnadul ansaar hadiisul miqdaad ibn al aswad al imaamu muslim rahimahullah kanta moom mu ngi ko indi ci kitaabul ashriba baabu ikraamid dayf wa fadli iisaarihi mu ne haddasanaa Abuu Bakr ibn Abii Shayba mu ne nettali nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba ni Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman ñu gisoon ci jotaay bi ñu génn <laughs> al-Absi mawlaahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala qala mu ne haddathana Shababa ibn Sawwar mu ne ki ñu nette mooy Shababa ibn Sawwar di Shababa ibn Sawwar al-Fazari mawlaahum Abu Amr al-Madaini rahimahullahu ta'ala al-Khurasani qaala mu ne haddasanaa Sulaymaan ibn al-Mughiira mu nekk nettali mooy Sulaymaan ibn al-Mughiira al-Qaysi ñi ne al-Bakri Abu Sa'iid al-Basri al-Bakri rahimahullahu ta'aala an Saabit moo ko jëlee ci Saabit ibn Aslam al-Bunaani wa Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'aala an Abdirrahmaan ibn Abi Layla mu jëlee ko ci Abdirrahmaan ibn Abi Layla Yasaar Abu Iisaa al-Ansaari al-Awsi al-Madani al-Kuufi rahimahullahu ta'aala nga xam ne jamono yi Seydina Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ah six ans après bi Seydina Omar nekkee xalifa mooy lan mooy ay l'an dix-huit yooyu la juddu <laughs> voilà Seydina Omar l'an douze non euh, deux ans l'an treize ah la Seydina yonentement lay sa sam début fin kii la onze l'an onze di génn àddina début bi Seydina Abou Bakar nekk fi deux ans après Seydina Omar ñëw ah kon mooy ay l'an dix-neuf yooyu ah, moom Abu Isa ñi ne Abu Muhammad al-Kufi Abdurrahman ibn Abi Layla rahimahullahu ta'ala an al-Miqdad moo ko jëlee al-Miqdad al-Miqdad ibn Amr baayam nag Amr la tudd waaw mais dañ ko wax al-Miqdad ibn al-Aswad waa parce que al-Aswad mi ne woon ci kilifa Quraysh yi ci moom la allié woon ci moom la nekkoon ci ronam ñu mujj di ko dàkkante al-Miqdad ibn al-Aswad waaye baayam Amr la al-Miqdaad ibn Amr ibn Sa'laba ibn Maalik ibn Rabi'a ibn Sumaama ibn Matruud ibn Amr ibn Sa'd ibn Dahiir ibn Luway ibn Sa'laba ibn Maalik ba nu mu jeexee al-Qudaa'i al-Kindi al-Bahraani az-Zuhri al-Madani radiyallahu anhu bokk ci njëkk a dugg ci lislaam euh, newoon fële ca Makka radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ say xadiisam xaw na yàgg na qaala mu ne aqbaltu voilà léegi xadiis bu gudd bi Imaam an-Nawawi di ñu mu ngi nii min ne fii hadithihi at-tawil wa an al-Miqdad radiyallahu anhu fii hadithihi at-tawil léegi hadithihi at-tawil moom lañ nekk ni imam Muslim moo ko indi lu gudd nii ak sëriñam al imamu Ahmadu ibnu Muhammad imam at-Tirmidhi indi na ci mais guddalu ko comme nii mu ne moom al-Miqdad mu ne qaala man damaa dëgmal ana wa saahibaani lii ak sama ñaari àndandoo sama ñaari copain sama ñaari xarit sama ñaari àndandoo waqad dhahabat asma'una wa absaaruna min al jahl daanaka suñu dégg dem na suñu gis mooy daanaka léegi gisati bu baax ak dégg bu baax maratuñu ko lu tax min al jahl dina xiif ndax coono gu ñu dal ta dara teguñu ko lu dul sawaay dañoo xiif rek waaw dañoo xiif a xiif a xiif a xiif ba maare daylu si quoi <laughs> coono gu teg ñu ba parce que xiif dina indi say nopp du dégg bu baax ah. ah <laughs> waaw wow waaw waaw léegi nag mu ne loolu nag moo ñu dal maak sama ñaari gaay yi waaw léegi nag bi nga xamante ne loolu la ñu dal lan lañ def fa jaal naa ñu nekk nag na'ridu anfusana ala ashaabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam léegi nag ñuy gaaral suñu bopp ci sahaaba yonent bi alayhi salaam amaana li gën a leer mooy nekkul luñ leen wax comme que daanaka gars yi wax sax ñu ko woon bu baax mooy pour buñ gisee seen xaal daal gaaral seen bopp ah buñ gisee ay saxaaba yi romb ñu daal daal taxaw seen kanam xaw leen a wan daal xaalu ñun ñii daal wax ak ñoom bu dee wax ju gàtt la tamit ngir rek waa ji nànd ne ah ñii de sonn nañ xaaral ma woo leen ñu dem kër gi ñu daal di mos la may mos. nee na biñ defee noonu te lu mel nii xam nga la imaam Abu Hurayra defoon naan bi ma <laughs> Seydina Abu man damaa xii dama doon xiifa xiifa xiif ba du ma am lu mu lekk léeg-léeg mu ne am na benn bés ci seen yoon ñoom laa laa tudd ndax xiif Seydina Abu Bakar romb ma wax ak moom laaj ko masala boo xam ne xam naa ko li ma bëggoon lenn kese la mooy mu ne ma Abu Hurayra ñu dem kër ga waaye mooy jëliwul quoi mu tontu ma daal dem Seydina Omar ñëw ma wax ko ma def noonu moom itam mu tontu ma jëliwul mais yeneen saa salaam. mais daf maa gis rek na ma Abu Hurayra kaañ dem kër ga <laughs> waaw ci lañ deme woon mu naan soow moomu mu ne woon demal woowaa suufa mu ne ya soow mu ndaw nii léegi ñu woowaa suufa ah Abu Hurayra du <laughs> loolu la yooyu saa saa ñëw mu ne Abu Hurayra di si yooyu saa saa di ko wax joxal muy joxe yi di naan ñépp toujours ba mu des mu ne ko ku des mu ne ko yow man dañoo des yeneen saa salam ne ko naanal muy naan nee na ma ma ma ne ko doy na mu ne ma naanal may naan mu ne ma ma naan ko doy na mu naan ma naanal may naan ba mënatu ma nag mënatu la jàll ma ne ko nag yeneen saa salam la ajru lahu maslaka <laughs> yeneen tubay saa salam nag ah yaa ngi ma doon wax naanal boobu ba léegi waaye lii nag wax dëgg yàlla amatul fu jaar nee nag léegi mu ne ma jox ma ma jox ko voilà loolu mooy loolu mu defoon gaaral boppam xam naa loolu lay loolu lu mel noonu la al-Miqdaad radiyallahu taala anhu ak ñaari yi daal di def yenn saxaaba yi te tamit ñii suwaa muy ñoom jënoo ni Seydina Abu Bakar Seydina wala rek mu nekk loo xamante ne nii mooy ñi mu gaaral seen bopp ngir bon xamal leen seen kaa que ne dañoo xiif ñooñu amuñ woon dara loo xam ne ndax ñooñ dund gi noonu la woon ah ñun nii nga xam ne suñu kër yi day am reer waaye yow amuñu problème reer soit mu ngi ci frigo bi wala pare nañ mu ngi ci defar nañ ko wala lu ñuy mën a defar léegi la wala loo xam ne damay jënd damay woote voilà voilà ñu ñu ñu yónnee ma ko ñu Uber Eats ma ko wala yu mel noonu yónnee ma ko livraison gra kii euh, à domicile wala ma jàdd fenn jënd sama boolub cere wala sama boolub fufu nangam looyu yooñ amu ñoon yooñu ah lii gën a leer mooy yii nii mooy daa nekkoon ñoo xam ne dara amuñu ko woon comme ñoom <laughs> waaye nag ñoo leen tane waaw nee na wa ja'alnaa na'ridu anfusanaa ala ashaabi rasuulillaahi sallallaahu alayhi wa ñu nekk nag di suñu bopp saxaaba yi doon bon foofu saxaaba yonent bi alayhi salaam fa laysa amul kenn ci ñun ko nangu woon a ànd ak ñun mooy parce que amuñu ko waaw parce que boo ñu dem <laughs> yërëm nga kër ga dara newu fa loolu léegi <laughs> moo tax nanguwuñu woon <laughs> waaw fa atayna nabiyya léegi ñu dikkal yeneen comme quoi. mooy nit ñi bu ñu sonnee taalibe yi bu ñu sonnee kër sëriñ bi quand même mën nañ faa jublu quoi waaw loolu tamit bokk na ci li nga xam ne sëriñ loolu da ko war a mën a euh, resaale waaw mooy nit ñi bu ñu sonnee taalibe jaaxle ci seen wàllu diine seen wàllu àddina seen wàllu lépp ñu mën a jublu ci moom waaw ñii affaire dund la boo xam ne metti na ba amuñu lu ñu lekk ba daanaka seen nopp yeeg seen bët yi gisatuñu daanaka déggatuñu bu baax ah def nañ li ñu man gaaral ñee kenn nanguwu leen ah kon nag nañ dem kër yonent way saa saa ñu gis ne tamit te buñu rek dem fa dañoo jéem leneen waaw dañoo jéem feneen feneen ba pare ba mu newee nag ba lépp nag xam ne ah léegi nag ñu mujju dem kër yonent way kon loolu it ay yu am am solo la waaw kër sëriñ bu dee ne yow lañ fa bëgg a lijjanti ci sa wàllu mbiru àddina lu lay kii man nga koo am feneen jarul nga fay dem waaw parce que moom daa nekk ci yoo xam ne tout le temps mu ngi ci yoo xam ne yu am solo la dëgg la li la dal am na solo waaye boo ko mënee lijjanti feneen jarul ngay ñëw ci moom waaw voilà léegi moo tax bi nga xamee nag doxul boo demee nag bon doxul nag bu boobaa man ngaa ñëw ci moom moo tax léegi moo ne fa léegi nag ah fa tey nag bi yab bi mu demee noonu nag ñu dikkal yonent sallallahu alayhi wasallam fantalaqa binaa ila ahli biñ moom mu dem ak ñun ci njabootam yóbbu ñu këram <laughs> fayda biñ demee ñu ngi ko fekk salaasatu anuzin mooy ay ay bëy quoi ñett lañ fa fekk fa qaala an-nabi yonent bi alayhi salaatu salaam sallallahu ne ihtalibu hadha labana baynana ne waa bëy yii nii ngeen gis mooy ñoom miqdaar ñaari bokkam yi ay wa léegi ratt leen eh, eh, yi eh, gàtt yi ratt leen ci bu ko defee soow mi ñu daldi koy ñu partage ko ñu naan ci waaw qaala mu ne fa xali nahtalibu ñu nag nekkoon nañ doon nekk ñoo xamante ne nii dañ doon rat fa yashrabu kullu insaanin minna nasiba mooy dañuy rat ku nekk naan waaw wa narfa'u léegi bu ñu rattee yeneen saa saa amaan da leen wax loolu après dem dugg ci biir ab dem am lu muy def léegi nag ñoom bu ñu rakkee dañuy naan après nag jël wàllu yonent saa salaam dañu koy teg ne après yëkk yóbbul ko war naar moom la naan ñu yëkkati yóbbul li nabi saa salaam nasibahu wàllam xaala fa yaji'u min lay layli mais yonent saa salaam li gën a gi day mel ni dafa da leen yóbbu kër ga wax leen lool ngir ñu rat léegi après moom mu am yeneen yum yi loolu lay wax sinon Euh, li gënoon a kii mooy ñoom dañ doon xaar ba mu njëkk leen a ñu bam naan ba pare ñu njëkk naan loolu la saaba doon doxale mais comme que nee na leen ratt leen après ñun ñu naan ko ñu naan suñu diggéen ñun ñii mais mu dem loolu la naan après nag waaye ñun liñ doon def mooy wàllam dañ ko doon jël teg ko voilà bu ñëwee xaala fa yaji bu dikkee nag minal li ci guddi gi fa yusallimu tasliman laa yuqidu na'iman wa yusnu yaqazan man na nekk tamit daa nekk ci biir kër gi foo xamante ne ñun duñ fa dugg waaye fi ñu bàyyi léegi euh, bu guddee nag comme que yàgg na fa ñun ñu naan après bàyyil ko wàllam léegi nag bi mu ñëwee nag fekk ñu foofu fa yaji'u min al-layli ci guddi gi moom yeneen saa saa fa yusallimu mu nuyoo tasliman nuyoo boo xam ne laa yuqidu naa'ima xam nga lii moom la imaam an-Nawawi indi fee kunna narfa'u lin-nabi sallallahu alayhi wa sallam nasibahu min al-labani fa yaji'u min al-layli fa yusallimu tasliman laa yuqidu naa'iman wa yusmi'u al-yaqzan mu ngi nii <laughs> nee na mu nuyoo ko nuyu goo xamante ne nii du ci yee kuy nelaw waaye dina déggloo koo xam ne al yaqzan koo xam ne day yeewu ba mën a fay voilà lii mooy lëkkaale bi nga am ne moo am ak suñu bunt bi ñu waxaale ko fii rek mooy lëkkaale bi mooy te bi mu lañ doon bi ñuy tàmbali mooy boo ñëwee ni euh, fu nekk ak niñ fay nuyoowee waaw xam nga woon na la yoneen saa salaam en général ci hadith Sayna Anas biñ génn moom bu doon ñëw ay nit di leen nuyu fa sallama alayhim sallama alayhim salaasa di leen di nuyu ñetti yoon voilà loolu boroom xam-xam ni naan mooy bu dee ne nit ki daa jàpp ne am na ñoo xam ne dégguñu nga répété ñetti yoon léegi loolu nag bu dee nii mooy fii ndànk day wax loo xamante ne ñii yeewu dinañ ko dégg mais ñii nelaw du ñu jóg kon mooy boo ñëwee ci ñoo xam ne loolu mooy seen xaal lëkkaale bunt bi nii lañ leen di nuyoo bul yuuxu ca kaw dugg rek fekk ñuy nelaw ñu ne nga ne assalaamu alaykum déedéet <laughs> ba gaa yi su sursauté xaw a tëb ah tëb ci seen mbàjj yi bu dee mbàjj di xool déedéet loolu mën nga rëccal seen fit wi ngay nga xam ne ñi wala ñi nga xam ne tëdd nañ noonu te nelawuñ nañ la dégg ne waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakaatu waaw kay kon loolu mooy lëkkaali bi bunt bi léegi nag mu ne yeneen tubaab yi saa saam bu ñëwee nuyoo nuyoo boobu nga xam ne ah, du du yee nelaw waaye dina déggloo ku kuy yeewu qaala summa ya'til masjida ginnaaw gi yeneen saa salaam daal di dem ci jàkka ji fa yusalli mu daal di julli ma ya'ti sharabaw mais bi mu ñëwee ñëw dana leen nuyu daal di dem jàll ci xam nga këram surtout bu dee ni ay Aisha radiyallahu anha day xëcc rido bi léegi mais fii mooy ñii new ñoon ci biir néeg bi voilà mooy mais kër gi daa yaatu. voilà léegi mu daal di ñëw dikkal eh, jullikaay bi mooy jàkkaam ji alayhi salaam ah mu julli fa yu yusalli summa ginnaaw gi yati sharabu mu delluwaat ci biir kër gi ñëwaat ñun fi ñu nekk ñun al ak sama ñaari gaay yi mu ñëw nag fa yashrabu mu daal di naan ah <laughs> summa yati sharabahu lii da ko doon def mooy xam naa ñoom al-Miqdaad lii mooy bañ ko defee benn jour mu dal leen yoneen saa salaam fan yooyu da leen a yoroon quoi loolu lay wax nii. léegi nag nii la doon demee ñoom liñ doon dunde mooy meew euh, gàtt yooyee moom lañ doon ratt rek waaw di ko def rek waaw yoneen saa salaam nag lool la woon mooy bu reer jotee daal euh, bu guddi jotee daal gaa yi ratt ah yoneen saa salaam aywa tegal ko wàllam ñoom ñu naan bu demee ba ñëw daal di ñëwaat julli daal di ñëwaat dóoru ñëw euh, daal di jël li nga xamante ne mooy wàllam <laughs> nee na nag sëy nal mex daan fa ataani shaytaanu zaata la moo tax du benn guddi kese mooy ay fan la woon <laughs> mu ne yii benn bés nag shaytaane daal di may dikkal benn guddi waqad sharibtu nasibi fekk man sama wàll naan naa ko sama ñaari gaay yi ku ci nekk naan nga wàllam mu des wàllu yonent saa salaam biñ koy tegal fee tout temps loolu dañ ci xam ne mooy kilifa bi bu dee ne jamono ji ñuy yàq añ bi wala reer bi nekku fi loolu aayul ñu yëttal ñu yàttal ko waaw te bu ñëwee warul nekk waaye lu tax xaaru ngeen ma waaw lu tax xaaru ngeen ma non waru ngeen ma noon xar ko yow oh c'est quoi ça mais ni da ngay tey quoi non yeneen saa salaam pourtant këram la mais gars yi comme que jox na leen digal ne leen nañ ko kii ñu bokk ko kon les bi ñu bi ñu bi ñuy paree moo nekku fi ñu xam ne nekku fi moo dañ mais euh, yow itam leen di lépp. te loolu la même daan di wax nii naan saytaane ma saytaane ñëw nag <laughs> voilà kon mooy kilifa euh, gi bu fi newul ah euh, euh, xéewlu jot waxtu xéewlu jot ñuy xéewlu new fi aayul moos te lool mooy li jaaru ñu utal ko wàllam tegal ko ngir bu ñëwee mu man koo mu man cee ñam voilà te loolu benn problème quoi voilà léegi yoneen saa salaam bu demee julli daal di ñëw <laughs> nee na benn bés daal di naan leena nag benn guddi shaytaanu dikkal ma fa ataani la zaata layla waqat sharibtu nasibi fekk ba almet daal naan naa sama wàll ba pare fa qaala shaytaane booy daa toog doonu dafa tëdd en fait dañu naan ba pare bon fekk julli nañ gee def nañ yooyu yëpp ba pare ñu ratt bon moom mu naan ñeneen moom ñeneen ñaaram gaayam yi ñu naan léegi nag wàllu yeneen saa saa ñu tege ko nee soo ko bi mu tëddee noonu moo tax dina ko wax sama gaa yi ñoom ñu ngi nelaw kantaa man maa ngi xalaat mooy loolu muy xalaat ndax xalaat boobu iblis xaatir yooyu di rox nga xam ne bu dee yu baaxul dañ koy askanale iblis ndax yooyu la bëgg ci namm ci nit ki te loolu ci a shaytaani moo tax mu a shaytaani daal di may dikkal benn guddi lan la wax fa qaala mu mu mooy ci sama xel mi la ñu wax ne muhammadun ya'til ansaar fa yuthibunahu wa yusibu indahum ma bihi xaajatun ila hadhihi al-jur'a waaw nee na mu ñëw na Muhammad xam nga Iblis <laughs> rasulullah Muhammad daal sallallahu alayhi wasallam ya'ti moom boo gisee mu guddee ñi lii mooy wane ne kon du ci biir kër gi la duggoon mooy day ñëw yeneen saa day ñëw ci kër gi ànd ak ñoom bañ ñëw léegi ñoom ñu war a rat mu demaat <laughs> léegi nag day guddee. bu guddee fekk ñoom naan nañu bu ñëwee nag bu ñëwaatee da leen di nuyu nuyu boo xam ne du yee ñiy nelaw ah, waaye du ñu nga xam ne ñoo yeewu dinañ ko dégg après nag mu demaat ci jàkka ji dugg ci biir kër gi ñëwaat dem ci jàkka ji bu paree daal di ñëw door a naan wàllam biñ ko bàyyee léegi moo tax mu ne léegi mel ni guddi iblis dikkal ma seytaane na ma mais Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom gis nga boo gisee mu guddee nii yàkkilam saara mais waa saar yu baax yi radiyallahu anhum nga xam ne dañ koy teg ñoom ci ñoom la nekk ah fa yutxifuuna ñu koy defal ay di ko teral waaw waaw di ko di ko di di ko berndeel dañ koy berndeel ñu ngi koy berndeel moom moom loolu la ah. ngi koy berndeel moom ne ah wa yusibu indahum te mu ngay mos ca ñoom maa bi yi xaaja mais kon moom soxlawul amul benn aajo ilaa haajil juran lii nga xam ne lii ngeen koy def benn benn gorse la benn guux la ci soow mi lii wàllam mais loolu dara da cee nekk ko nu ngi koy berndeel fam ne nee na ah léegi bi xalaatu iblis boobu ñëwee sama xel man Miqdaad ah fa tay duha ma jóg fi ma tëdd ñëw ba ci kopp bi ñu def wàllu yeneen saa saa fa sharibtuha ma daal di koy naan fa sharibtuha ma daal di koy naan waaw fa lamma mu ne fa lamma an waxalat fii batni bi nga xam ne nag ci laa naan mbir mi ba mu dal ba mu àgg sama biir man daal naka laa naan kopp bi ba mu ne ne ko téel mu naan ma naan ko mu jeex ba mu dugg sama biir lépp wa alimtu annahu amatuma ci benn yoon génn ko mooy yii naan naa nag xaala nag bi lool xewee naddamani shaytaan shaytaan nag daal di may eh, rëcculoo ko waa yow soow yoneen saa sallam nga naan quoi <laughs> ma commencé nag léegi mii li law yow yaa naan soow yeneen sa asam <laughs> <laughs> nag moom daal bi mu xam bi ma leeree de naan naa ko nag mooy falamma an waxalat fii batni bi mbir mi na ma ma ko naanee ba mu àgg ba installé wu ci sama biir bi man Miqdaad léegi te dara desatu ci kopp bi ah! <coughs> wa alimtu annahu laysa ilayya sabil qaala naddamani shaytaan shaytaan nag daal di may <laughs> rëcculoo fa qaala mu ne ma way haka moo sonaat yow noo def nii yow de toskare ñeel na la <laughs> asharibta sharaba muhammadin yow daal ya yow yaa nan nan nan nan nan nan li Muhammad war a nan sallallahu alayhi wasallam waxul sax yore zaalo la <laughs> léegi fa yaji'u fala yajiduhu fa yad'u alayka fa tahliku voilà léegi nag yow xam nga loola dal gi loola dese yow yow yaa ko an léegi gis nga bu ñëwaatee bu ñëwaatee comme ni mu ko doon defe julli ji pare ñëwaat